di suurati almalaayika bacda acuudu billahi min alsheytaani alrajim wallahu xalaqakum min turaabin summa min nutfatin summa jacalakum azwaaja wa maa taxmilu min unsa wala tadacu illa bicilmihi wama yucammaru min mucammarin wala yanqusu min cumrihi illa fi kitaab inna dalika cala allahi yasiir suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laaya bi nga xam ne mooy fukk ak benn waaye balaa boobu am na loo xam ne ci laaya buñ mujjwoon gis bi mu doon wax ci jataay bee weesu man kaana yuriidul izza képp koo xam ne dafa bëgg ak nootaangeeg teddaangeeg teraanga na xam ne falillaahi borom bi tabaaraka wa taala dong la ñeel al izzatu nootaange de jamia mbooleem seen ilayhi ci moom borom bi yasaadu la yéeg alkalimu tayyibu muy kàddu gu baax muy laa ilaha illa ak yi mel ni moom wal amalu saalihu te jëf ju rafet ji te baax yarfa'uhu moo koy yëkkati foofu lañ fàtte woon taxaw tuuti ndax borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañoo wute ci mooy wal kalim al kalimu loolu ñu bari lañ ne mooy laa ilaha illa muy kalimatu tawxiid amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg kurul borom bi tabaaraka wa taala foofu ak kaddu yu mel ni moom yi jàll ci ronam nga xam ne moom la yonent mi alayhi salaatu wassalaam ne mooy li gën li ma wax ak yonent yi ma jiitu woon mooy laa ilaha illa nuy kalimatu tawxiid kàddu wéetal boroom bi azza wa jalla waaye wal amalu saalihu yarfa'u foofu la boroom xam-xam yi amee ay boroom mufassiruuna yi rahmatullah alayhim wute ci lan lay tekki noonu mooy haabi ci kan lay dello wal amalu te jëf as-saalihu gu rafet gi yarfa'u huu huu boobu fan lay moo ko yëkkati mooy lan mooy est ce que mooy ñenn ñi ne loolu mooy ne li nga xamante ne nii mooy jëf ju sell ji moom mooy yëkkati li nga xamante ne mooy kàddu gi nga xam ne mooy kàddu gu sell gi de mooy lan mooy ne bu ñu xoolee te loolu am na ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ku mel ne al imaam al hasan ibn yasaar al yi ku mel ni seydina Sa'id lu ñuy nettali tamit mawlaana ibn Abbaas radiyallahu taala anil jamii dañ ne mi lenn la comme al imaam al Hasan ibn Yasaar al Basri doon waxe ne mbir mi dañuy mooy Euh, jëf ju baax ji fokk mu dëppoo ak li nga xamante ne nii mooy kàddu ga mooy nit ki bu waxee mu waxee wax ju baax dañuy borom bi da koy da koy teg gaaral ko li nga xam ne mooy wax ja est-ce que wax ji muy wax ak jëf ji muy jëf benn la bu nekkee benn ñu daal di koy nangu bu wutee nag ñu daal di koy delloo nooy ne kon yow yow sa mbir baaxul waaye loolu dina dëgër ci côté kan bi nga xamante ne nii mooy ne moom li muy wax dañu loolu dafa wuteel mais loolu bu naafiq bi mooy deuxième wax bi mooy bi nga xamante ne beneen wax la ne haa boobu fenn lay dellu ci kan lay dellu mooy ci jëf ju rafet ji loolu mooy lan mooy ne ilayhi yar ilayhi yas'adu ci moom lay yéeg alkalimu tayyibu li nga xam ne mooy kaddu la ilaha illa allah waaye laa ilaha illa joo jële wal amalu saalihu yarfa'u mooy jëf ju baax ji moo koy yëkkati ñu ne hoo boobu fi muy dellu mooy ci kalimu tayyibu mooy lan mooy jëf ju baax ji li nga xamante ne nii moom mooy yëkkati moom mooy yëkkati li nga xamante ne nii mooy kàddu gi nga xamante ne kàddu gu teey la loolu mooy lan mooy ne jëf ju baax ji mooy kalimatu tawhid mooy képp koo xamante ne yow gëmoo laa ilaha illa boo fi jëfee jëf joo xam ne ci biti nii lu baax la de toute façon du yéeg parce que jëf ju baax ja al kalimu tayyibu moom yarfa'uhu moom mooy yëkkati lan li nga xam ne mooy al-amalu saalih moo ko war a yëkkati te comme que yow mooy kàddu googu nga xam ne nit ki bu ko amul borom bi du la nangul dara mooy lim ne képp koo xamante ne nii képp koo xamante ne nekkoo ci l'islam falan tuqbala min mooy kooku duñu ko nangul dara mooy képp koo xamante ne nii nekkoo ci l'islam borom bi du la nangul dara mu ne pour nga nekk ci l'islam nag mooy dangay ngay nangoo wax laa ilaha illa boo ko xasee wax nag voilà léegi jëf yu baax yi ngay wax kàddu googu nga wax moo koy yëkkati ndax mooy yaa ngi ci tawhid yaa ngi ci lislaam bu boobaa mooy jëf yu baax yi kàddu gu rafet ga nga waxoon muy laa ilaha illa allah tey dugal nit ki ci lislaam loolu mooy yëkkati di propulser di yëkkati kàddu yu baax ya ngay def après loolu deneen wax la am beneen wax ñu ne déedéet haa bi xam nga ci ku muy dellu yarfa'uhu mooy boroom bi mooy ilayhi ci moom boroom bi yas'adu lay yéeg alkalimu li nga xam ne mooy kàddu gi ak tayyibu gi nga xam ne mooy gu sell gi wal amalu saalihu nooy te jëf ju baax yarfa'uhu borom bi moo mooy borom bi lépp lay nangu kaddu bu baax bu ko jullit waxee c'est mooy borom bi da koy bindal lu baax waaye bu dee dafa def lu baax boroom bi mooy yëkkati jëf jooju di ko nangu waaye bu dee ne tamit dafa wax lu baaxul léegi mu def loo xamante ne dafa wuteeg li nga xamante ne mooy laa ilaha illa allah bu boobaa borom bi da koy bindal lan këne def na bàkkaar waaye ci mbaaxam bu ko neexee mu pousser ko di yoo xam ne mooy waral moom mu daal di koy jéggal jaam bi def ko wala sax boroom bi ci lan kese mu jéggal ko tam waa ji ñaanul sax njéggal comme exemple biñ jël biñ gisoon ci yonent bi alayhi salaatu salaam xadiis boobu mu doon wax mooy mboyox si rek waa ji ñëwoon ci ñu koy àtte yawmal qiyaam yonent bi alayhi saa salaam ma ko nettali mu ngi ci xadiis saxiix imaamu muslim ibnul xajjaaji rahmatullah alayhi waa ji nga xam ne day ñëw ñu tegal ko yu baaxulam ak yu baaxam mu gis ne yu baaxulam yi dafa ëpp fuuf yu baax yi ba mu désespéré wu jàpp ne moom moom toskare na tey yàqu na suñu borom ne ko est ce que sama malaaka yi dañ laa tooñ azalamaka malaikati ndax sama malaaka yi dañ laa tooñ mu ne ko déedéet après bi ñu moom kenn du fi tooñ kenn ne ko xoolal mboyot seenee muy bowaat su ndaw sii ne loolu nag mooy yow yaa ko moom ci sa jëf la ba waa ji désespéré ne waaye yow man yu baax yi yu bon yi mu gën a diise ci balance bi sama yu baax yi benn mboyot sii kese ma dese léegi ko lay mboyot sii lay jariñ ci kii ñu ko tegee ci beneen balance bi ñu def yu baax yi mu gën a diis yu bonam yépp léegi bi ñu ko ubbee lan moo ca nekk mu ne kalimatu laa ilaha illa allah mooy kàddu gu sell boo xam ne dëgg woon na ca aj wax ko même bu dee ne après def na ay njuumte ndax borom bi tabaaraka wa taala moo def loolu comme lu yonent mi alayhi salaatu wa salaam wax ne ki nga xam ne mooy ne ñi nga xamante ne nii mooy kullu bani aadama mooy doomu aadama yépp alayhi salaatu wassalaam xataa dañoo susceptible def li nga xam ne mooy bàkkaar mooy man nañoo def bàkkaar wa xayrul xataa'iin ñi nga xam ne nag ñoo gën ci ñiy def bàkkaar mooy at-tawwaabuuna ñi nga xam ne dañuy tuub kon boroom di tabaaraka wa taala bi mu xamee ne kàdduk laa ilaha illa allah gi jaam bi wax dëggu na ci moom même bu dee mu ngi def fi bakkaar yoo xam ne bu koy def du ko neex ndax da koy naqari waaye mooy ne noonu la mooy ne mbir mi loolu la ko boroom bi seetaane bàyyi ko noonu ba loolu di ko dal dal waaye bu koy metti kooku noonu borom bi tabaaraka wa taala comme eh, eh, mboyot soosu rek waa ji loolu wax la bu mu waxoon boo xam dafa dëggu ci moom muy ak kalimu tayyibu boo xam ne ndax kat wute nag ak yu bari yu mu def ndax jëfum yu bari yu bon yi ñoo ginoon a di sax ba mu kon mbir mi loolu insha allah mooy li gën a dëgër kene dëgg la bu dee naafiq bi moom problème bi mooy waxu ñaareel bi bi ne boobu mooy al kalimu tayyibu la haabi yi dellu mooy ne bu ko fekkul muy kàddu gi yiw goo gële waa ji amu ko mooy ne kàddu googu muy kalimatu laa ilaha illa allah bu nee ne dëgguwul ci moom de façon jëf ji muy jëf du baax loolu moo daal naafiq yi mooy ne de façon bu boobaa lool day dëggu foofu que ne affaire bi loolu la mooy képp koo xamante ne nii mooy ne yow laa ilaha illa allah borom bi nga xam ne moo la sàkk amal la ci lu dul dara indi la ba pare di la defal ay xéewal nga weddi ko même loo man di def tabaxal ay hôpitaux tabaxal lu la neex dina la jariñ fii ci kaw suuf ndax dinañ fi bàyyi saw tur dina fi des borom bi dina def ñu lay tudd ay yoon dina tudd ay mbedd di tudd ay aéroport di tudd ay gare di tudd ay place publique ay ay ay ay bërëb waaye bés boo faatoo ci loolu noonu mooy yow gëmoo woon laa ilaha muhammadun arsalahu mawlaahu loolu boo ko gëmul woon keneen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla la amul ñu naan chrétien la woon wala juif kooku yéeféer la ndax borom bi moo ko wax ci suuratu Bayyina gisoon nañ ko mooy ñi nga xam ne kafaru min ahlil kitaab yi ñuy weddi waylul mooy toskare ñeel na ñi nga xam ne ñoom ñoo weddi ñu bokkaalekat yi min ahlil kitaab yi te bokk ci waa ñii joxoon téere kon muy yahuudi chrétien yi kon mu ngi noonu affaire bi loolu la léegi nag naan gis nga bu faatoo ci noonu kooku moom de toute façon li koy jariñ fii mooy turam ak ñu koy tudd ak yooyu waaye bu deewee yawmal qiyaam du fa am dara ndax lan mooy li boroom bi wax ne wax qadim naa bu keroogee dafa qadim wa qadim naa dañuy dañuy ëndi li nga xam ne maa amilu min amal li nga xam ne moom lañ defoon ci jëf ñoom ñoo ñële ci kaw suuf fa naa ja'alnaaha haba'an mansuura même bu dee ci biti nii lu rafet la woon ñu ngi ci doon dimbali ay jaam waaye nag li rafet fa yàlla mooy loo xam ne borom bi ci boppam nga ko def ngir moom te tamit da koo gëmoon borom bi nee na loolu lépp dama koy def pënd wu wuri